xujjatul islaam abu zakariya annawawiyu rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab asalaasu mi'a wa xamsatun wa xamsuun wa an ibni Umar radiyallahu anhumaa annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tatalaqaw as-sila'a hattaa yuhbata bihaa ilal aswaaq muttafaqun alayhi وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللباد فقال له طاووس رحمه الله ما قوله لا يبع حاضر اللباد qaal laa yakunu lahu simsaaro muttafaqun alayhi kon al-imaam al-haafiz an-nawawiyu rahimahullahu taala rahmatan waasi'a mu ñëwaat ak ñun fi nga xam ne moom lañu yemoon ci suñu jataay yi ñu génn ñu ngi woon ci kitaab bu bee ñu ngi ci kitaabul umuur al-manhiyyi anhaa ba léegi baab 355 baabu tahrimi bay'il haadiri lil baadi wa talaqqi rukbaan wal bay'i ala bay'i akhiihi wal xitbati ala xitbatihi illaa an ya'dana aw yurad walillaahi alhamdu wal minna suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadis bu njëkk bi mu doon xadis 1775 mu ne woon an Anas radiyallaahu anhu annahu qaala an Anas radiyallaahu anhu annahu qaala mu ne naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yabi'a hadirun libaad wa in kaana axaahu li abiihi wa ummihi walillahi alhamdu wal minna tey ñu war boole ñaari xadis yi nga xam ne moom lañ jàng ndax bu ñu fàttale ko bi ñu génn mu ngi fi ñu taxawoon te masala yooyu lañ ginoon te moom la imaam njëkk a traité mooy li mu njëkk a tudde partie wu ci bunt bi tahrim baynal xaadiri lil baadi xaraamal gu ñu xaraamal citadin di ci dëkk ci dëkk bi di jaayal ab kaw kaw loolu mu indi woon xadiis bi ñu fàttale Seyna Anas léegi nag mu war a jàll ci beneen bi wa talaqi rukbaan waaw tere tamit guñ tere ngay intercepter convoi yi nga xam ne ñoo jóge ca village ya bi ñëw réewum taax ngir daal di jaay ci seeni marchandises nga dajeeg ñoom ca point ba nga xam ne fam nga foofu la ñuy noppaloo wala daal ci yoon bi góolu leen foofu fële ngir daal di commencer nag wéyal nag li nga xam ne moom nga bëgg nag jënd ko ci ñoom waaw xam nga bële mooy dafa ne biñ génnoon laa yabe xaadirul libaat mooy day dem neen bàyyi ma jaay leen <laughs> waaw léegi bii nag day ñëw jën day ñëw daje yeeg jaww mais même bii bu dee mën naa dugalaale tamit le fait que ñu dem dayeeg ñoom ngir jaayal leen waaye surtout tamit day dugal beneen surtout te loolu moo ñu gën a kii fii mooy euh, ne moom léegi mooy jaay quoi moom moom jënd ko mu jënd ko léegi nag ngir après gin dem ci marché bi nag daar di koy jaay prix bu gën a cher waaw léegi kon mu di hadis bi muy hadis mille sept cent soixante-seize mu ne waani bi ni Umar mu ne mu ngi jële ci doomi Umar ji di Abdullah ibn Umar radiyallahu nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na waaw mu ne laa tatalaqawu silaa bu leen intercepté waaw allahu akbar waaw laa tatalaqaw as-silaa bu leen dem di intercepter daje jeeg marchandise ya mooy boroom marchandise ya ngir jël ma mën a am ci marchandise ya hatta ba kere yuhbata lay rot lay àgg biha lañ koy àggale biha marchandise ma ilal aswaq ci marché yi nga xam ne seeni boroom foofu la ko jëme woon waaw waaw ah. mu ngi noonu ya eh? waaw akbar kon nag euh, mu ne muttafaqun alayhi al imam al hafiz al bukhari waaye nag noonu al imam muslim ñoo ko bokk solo ñu jàng beneen bi ba pare mu teg ci hadis mille sept cent soixante-dix-sept mu ne wa an ibni abbas mu ngi jële ci doomi abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na laa tatalaqaw rukbaan bu leen di intercepter waaw ñi nga xamante ne nii nag ñooy euh, rukbaan yi mooy ñi nga xam ne ñooy convois bu leen dem di leen dajeek ñoom di leen boolu ji wala yamenta bu mu jaay xaadirun aji ku dëkk ci dëkk bi li baadin di di jaayal ab kaw kaw fa qaala lahu Taawus <laughs> taalibeem bi Taawus ne ko imaam Ibn Abbaas radiyallahu anhumaa ne ko maa qawlu waaw wax bi yeneen saa salaam ne laa yabi li ba'd waaw loolu mooy lan lu ci jublu mu ne qaala laa yakuunu lahu simsaara mu ne yeneen tubaab mooy bu nekk ab intermédiaire ab courtier seen diggante waaw bu mu dox diggante moom mi indi marché bi mi ngi jaay ko ak waa marché bi déedéet. dem dabi ko ne ko baal ma la loolu moo xam dako laaj xaalis wala laaju ko xaalis loolu dinañ ci taxawaale waxoon nañ la ko fi insha allah waaw kon mu ne muttafaqun alayhi léegi buñ gisee hadis bu njëkk bi insha allahu taala boobu dane mooy bu ibnu umar bi mille sept cent soixante-seize mu ne laa yeneen saa tatalaqaw silaa hatta yuhbata biha ila al léegi boobu laaj bu njëkk bi mooy est-ce ñoom ñaar dong ñoo ka solo ñu ne la déedéet seen sëriñ al imaamu ahmadu ibnu muhammad solo woon na ko waaye imaam malik solo woon na ko lu jiitu ci kitaabul buyu' baabu ma yunha anhu min al musaawamati wal mubaaya'a hmm. mais moom benn côté bi kese leen di la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd voilà mooy euh, te loolu mooy hadisu ibnu umar bi da yoraale mais bu dee côté bii la tatalaqu sila boobu imam Malik indi ko kon al imam Ahmadu ibnu Muhammad hmm, moom indi na ko moom kaddu yi nga xam ne sax moom la imam An-Nawawi indi fii moom moo ko solowee noonu waaw Allahu akbar <laughs> moom solowee na ko noone moom al imamu ad naha naha an at-talaqi voilà naha an talaqi as-sila hatta yuhbata biha ila al-aswaq wanaha an najsh voilà ak wala yabi'a côté boobu la imaamul Maalik daal yéede hmm. Allahu akbar léegi kon na ko noonu kon al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi waaye na ko noonu al imaamu Abu Daawuda ak at-Tirmidhi an-Nasaa'i ak ki nga xamante ne mooy ibnu maaja mooy rawahu aljamaa alimamu albuxaariyu rahimahullahu taala léegi nañ xool bi nga xam ne day day indiwaale nañ xool ñaar waaw bu njëkk bi kitaabul buyoon baabu muntaha talaqi mooy loolu nañ ko gisaale ci lu gàtt mooy wee mais ba fan ba fan lañ war a mooy parce que dem dabu gaay yi ñëw kaw kaw yi ñëw di gaay si indi seeni marché yi mais fan la yem il faut mu nekk ci biir dëkk ba wala même bu dee ci biir ville bi la ci biir dëkk bi la waaye accès guñ ci marché bi ñu noo xam nga loolu tontoon nañ la ci bii weesu waxoon nañ la ne wa comme waa ji nga xam ne baayam mooy parce que hadis ba ne woon même bu dee baayam la waaw même laa yabi xaadirun li baad wa in kaana axaahu li abiihi wa ummihi bale wa in kaana axaahu aw abaa waaw loolu waxoon nañ la xadis bi ñu bi ñu génnoon bii weesu que loolu que mu bàyyi dëkk Bawol wala ca àll sa sa ya ñëw ngir jaay si fii ci marché euh, bi nga xamante ne mooy bu marché euh, géejawaay bi loolu du ci dara nga ñëw ah, mu mu mu mu ganale baayam dalal ko këram. léegi jëlaale marchandise mi loolu c'est la chose xam nga kon da naan kooku moom ñëwul ñëw boo la ko ne ko day ñëw di jaay ski mu ne ko waaw mu ñëw mu ne ko boo ñëwee ma jaayal la ko nga bàyyil ma su waa ma jaayal la ko bala ngaa dem wala ma téye ko ndax loolu tamit beneen affaire la boo xam ne beneen problème lay indi lay indi lor ci nit ñi mooy waa ji dëkk ci dëkk bi ne bàyyil ma téye la affaire bi parce que temps yi yow lii nga fi indi lu am solo la mais sauf que dafa bari ci marché bi waaw. nañ ko garder nag ngir mu gën cher après ba mu prix gën a jóg ma jaay loolu baroo xam-xam am nañ loolu xam nga loolu dafa xaraam de toute façon gisoon nañ masala yooyu ko quoi voilà am na nag ñuy def teqantal est-ce que bu dee ne di defal charte est-ce que euh, mooy marchandise moomu marchandise la boo xam ne mu manu la ñàkk la comme bu dee ci wolof yi ay ceeb yooyu nga xam dañ koo soxla ngir dund wala yoo xamante ne bon euh, buñ ko ñàkkee c'est pas lu dul garaaw noonu waaw ñu ne bu dee ci bu mujj bi mën naa nekk bu dee bee du man nekk waaye teqantal boobu laa xamul fan lañ ko teg loolu lay sa huwa bi dëgër comme ni nga xamante ne noon lañ gise woon en tout cas euh, gisoon nañ masala yi bii weesu léegi mooy fan lay yem dañ naan la loolu tontu woon nañ la waa ji fekk ñëwagul parce que ñeneen dañ naan bu xasee dugg ci dëkk bi kon xam na prix bi non wala bu dajeeg mën naa dajeeg ñoo xam ne mën na leen a laaj bu dajeeg ñoo xam ne mën na leen a laaj prix bi loolu doy na déet mbir mi mooy marché bi xoolal daal di koy gën a wane mooy xadis bi al imam abu abdillah al-Bukhari rahimahullah mu ne haddathana Musaddad mu ne nett nañu Musaddad di Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala rahimahullahu taala génn addina la 228 rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana Yahya mu ne ki ñu nettali mooy Yahya di Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz Abu Sa'id at-Tamimi al-Basri al-Ahwal rahimahullahu taala gane addina 120 génn addina 190 rahmatullahi alayhi an Ubaydillah moo ko jëlee ci Ubaydillah ibn Umar keroog lañ doon tudd Asim <laughs> maamam naan mooy maamu Ubaydillah Abu Usman al-Umari yow mooy bi mu naan bi masala bi ñuy gis ne gaa yi ne waa jumhur liñ <laughs> naan non waay yow waay yow yemale diggante say doom loolu du farata ñàkk leen a yemale dañ koo sib kese parce que Seydina Omar comme Seydina Abu Bakar ñu defoon moom may na euh, ki nga xam ne at yi daal di soroone may na ki nga xam rahimahullah Asim doomam ji Asim am na lu ko may ta mayu ko ñeneen ñi voilà loolu <laughs> Imaam al-Hafiz Ibn Hajar doon wax li Urwatu ibn Zubayr ne loolu mooy tontu kii man naan tontu bi Seydina Urwa <laughs> ibn Zubayr tontu euh, ne euh, kantam Sayyidatu Aisha di magu Sayyidatu Asma mi ko jur la ko Seydina Abubakar mayoon parce que mbokkam yëpp ci dëkkoo woon te ñeneen frère yëpp ci dëkkoo woon ak sœuram yi alors que mu ne imaam al ne tontu boobu rek lañuy ñuy tontu ci kaawu Seydina Omar tamit Asim boobu nag mooy maamu Ubaydillah mi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 almadani alfaqihu rahimahullahu taala génna adna cent seize am na wute an abdillahi mu jëla ko ci abdullah ibne omar ibne alxatab ibne noufail ibne abdil uzza ah, ibne rayah abu abdirahman aladawi almakkiyu almadaniyu génn àddina li nga xamante ne mooy lan soixante-quatorze rahma am nañu ne soixante-treize wallahu taala alam ah, annahu kaanu yabta'una at-ta'ama fi a'la as-suq fa yabi'unahu fi makanihi fa nahahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an yabi'uhu fi makanihi hatta yanqulu yii dafa leer nañ laa wax Seydina Ibn Umar nee na nit ñi niñ doon def kaanu yabta'una at-ta'am dañ doon dem di jëndi ñam intercepté ko fii ala suuq ca kaw marché ba balaa muy dugg ci ci marché bi ca kaw fa yabi'una bu ñu demee jënd ko nag ñëw nag fii jaay ko fii makaani yi ci biir marché bi fa nahahum rasulullah yoneen saa sam tere leen lii ne la que nekkul ne euh, mooy il faut waaja nekk ci buti biti dëkk ba kese de non mën naa dugg ci ba ci dëkk bi yow nga dalal ko ne ko waa boo ñëwee dalal kër gi jaaral ci kër gi mu ñëw nga xam ne marché bi mu lay indaale mu ñëw nga toog ne ko nag léegi baal ma jaayal la wala jaay ma loo koy jaayee yooyu yëpp loolu lépp lañ xaraama loolu lañ tere ñii la wa ñii dañ doon génn marché bi dem ca kaw marché bi dajeeg gaa yi foofu gaa yi jëli seeni bagage ci àll bi ñëw di ko jaay ñam bu ñëwee jënd ko jaal di ñëw nag di ko jaay ci marché bi fa nahahum rasulullah ndawal yàlla saa sam daal leen tere an yabi'uhu ñu koy jaay fii makaanihi hatta yanqulu ñu koy jaay foofee ba ni nga xamante ne ci lañ koy toxale mooy lan mooy gaa yi indi ko ci marché bi waaw baa ñu koy jaay déedéet loon mu ngi noonee waaw <laughs> loolu la moo tax beneen bi moo gën a leer <laughs> dane Sayyid ibn Umar boobu Imam al-Bukhari dane hadathana Musa ibn Ismail al-Hafiz al-Minqari at-Tabuzaki rahimahullah Abu Salama al-Basri génnaat na deux cent vingt-trois qala mu ne hadathana Juwayriyatu ibn Asma ibn Ubayd ibn Mukhariq rahimahullah génn àddina la 174 ñu ne la 63 doon naa fi gis nga sànq an Abdillahi radiyallahu anhu mu ibn Umar radiyallahu anhu qaal kunna diglu natalaqqa rukban fa nashtari minhum at-ta'am fa nahana an-nabi sallallahu alayhi wasallam an nabiya'ahu hatta yablugha bihi suq at-ta'am hatta yablugha bihi suq at-ta'am waaw kon mu ne qaala Abu Abdillah hadha fi a'la suq waaw <laughs> mu ngo lii la imaamul Buxaari yi moo wax lool Seydina Ibnu Umar nee na kunnaa ñun dañu nekkoon natalaqqa rukbaan dañ doon dem yëg ni commerçant yaa ngay jóge ci àll ba di ñëw de di indi seen marchandise min ci àll bi ngir jaay ci marché bi ñu bëgg a def bonnes affaires ay de bon affaires <laughs> am lu ñuy kii ñu dem daal di leen kar waaw bu ko defee dañuy dem daal di leen kar waaw léegi buñ demee jënd nag seen marché bi ci ñoom yonent bay saasaam yëg loolu tere leen ko ne leen bu leen ko jaay nooy bu leen ko jënd an nabi'ahu bi yablugha bihi suuqa ta'am waaw fekk il faut mu àgg foofu ah waaw kon mooy il faut mu àgg foofu kon mu ngi noonu mu ngi noonee <laughs> waaw moo tax euh, euh, lii di wane te ni tere gi nga xam ne moom lañ tere nga dem di intercepter même bu dee waa ji na ci dëkk bi mais accès gul ci marché yi moo imaam al-Hafiz nu Hajar mu ne wa araada al-Bukhari bi dhalika radd ala man istadalla bihi ala jawaazi talaqqi rukbaan waaw li itlaaq qawl ibn Umar waaw mu ne lii imaam al-Bukhari daan ne xadis bi ngir dàq waxu ji nga xamante ne nii ñooy layele que ne lool man naa nekk quoi ndax joyal gu ibn Umar joyal ne kunna natalaqi rukbaan dañ ko doon def waaw Eh, mu ngi noonee Allahu akbar moo tax eh, eh, riwaay imaam Maalik bi imaam Maalik am na riwaayam boo xam ne moo gën a leer mooy bi niroog suñu bii waaw wala talaqaw sila hatta yuhbata bihi suuq waaw waaw waaw mu ngi noon kon nag ñu ci lañuy mu ne bu leen bu leen bu leen bu leen bu leen dem di intercepter de di dajeeg gaa yi jële convoi yi indi seen marchandise jële ko ci àll bi lu dul marchandise mi agsi ci marché bi kon loolu dañuy xam ne kon ban intercepter lañ tere mooy en dehors de marché bi mais bu dee daa dugg ci marché bi nag agsi dugg ci marché bi boobu man ngeen a dem nag gis ko voilà voilà yéen ñi bëgg a jënd ak yéen ñi bëgg a def en jënd en gros après di détailler ak lu leen ci neex loolu moom garaawul <laughs> voilà loolu waaw waaw allah waaw kon nag mu ñëw oh, léegi nag ñu ñu kon kon hadis bi boobu la al imaamu ah. après bon indi ko beneen kitaabul bu ñëw baabu nahyi an talaqqi rukbaan mu ne haddathana imaamul Buxaari Abdullah rahimahullah Abdullah ibn Yusuf muy Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi wa Abu Muhammad al-Qula'i ad-Dimashqi al-Misri génn àddina la deux cent dix-huit rahimahullah qaala mu ne akhbarana Maalik mu ne daal nañuy xabaare Maalik bi Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haaris ibn Ghaymaan Abu Abdillah al-Asbahili al-Himyari al-Madani Euh, imaamu daaril hijra gana addina entre quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze génn àddina cent soixante-dix-neuf rahimahullahu ta'ala an Naafi' gis nañ ko saan Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yabii'u ba'dukum 'alaa bay'i ba'd wa laa talaqaw as-silaa hattaa yuhbata bihi ilaa suuq voilà <laughs> waaw te bu leen ñëw voilà talaqaw tata wado tata mais talaqaw sila bu leen intercepté marché bi hatta yuhbata ba ni ñu koy indee li nga xam ne mooy marché bi waaw kay loolu waaw yii <laughs> la waaw waaw waaw ñi nga xam nañ naan la noo loolu mooy fi ñu tere nga daj ko mooy euh, tala talaqi bi mooy qadru mil surtout maliki yi rahmatullah alayhim ñoom bari na ay wax yu demee noonu moo la imaamul Qurtubi na nag wax yooyu yëpp benn dalil la ci amul laa wax <laughs> waay ñii naan bu yemee masaba nangam ñii naan masafatul qasri fi ñuy wàññee julleeg yooyu yëpp ah <laughs> loolu amul benn dalil laa wax lia <laughs> liawa dinañ ci ñëw léegi léegi al imamu kantaan imamu abul husayn muslim ibn al hajjaj al qushayri an-nisaburi rahmatullah alayhi kitabul buyu' babu tahrimi talaqil Jalab mu ne haddasanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne nettali suñu sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usmaan al-Absi mawlaahum al-Kuufi al-Waasiti al-asl rahimahullah gane àddina 159 génn àddina 200 35 qaala mu ne haddathana ibnu abi zaida mu ne ki nettamo ibnu abi zaida di zakariya ibnu mu yahya yahya ibnu zakariya ibnu abi zaida maymun ibnu fayruz abu sa'id al-hamdani al-hafiz wal-wadi'i al-kufi al-qadi juge la woon gane àddina vers les années 120 comme Yahya ibn Sa'id al-Qattan génn àddina 182 rahmatullahi alayhi fële ca Madain capitalu Kesrowe Perse yowoon rahimahullahu taala imam muslim ne la xaataxawal mën di la beneen càll la wa haddathana ibnul musanna mu neta netta lañu suñu beneen sëriñ di ibnul musanna di doom muhammad ibnul musanna ibn ubayd ibn qais ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri si yowoon ci Zamin rahimahullahu ta'ala gane àddina 167 génn àddina 252 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Yahya mu ne Ya'ni ibn Sa'id mu ne ki ñu nettali mooy Yahya ibn Sa'id moom lañ doon wax sànq naan mook Yahya ibn Zakariya ibn Abi Zaid ñoo bokk ma année buñ juddu kële Yahya euh, ibn Abi Zakariya ibn Abi Zaida maanaam Yahya Abi Zaida dañ ne environ vers les années cent vingt mais Yahya bi c'est sûr que na nag ñu wute naan mooy cent trente quatre mais li nga xam ne dëgërul cent li nga xamante ne mooy li la gën a addina muy Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz Abu Sa'id at-Tamimi al-Basri al-Ahwal rahimahullah génn àddina cent quatre vingt moom imaam Muslim ne haddathana Yahya bi mooy Ibn Sa'id parce que day ragal ah, Ibn al-Musanna bu waxee parce que Ibn Abi Zaida tamit Yahya la tudd loolu tax mu leeral non kii Ibn Sa'id la de bokkul ak ha mu ne taxawal ba ñetteelu càll la wa haddathana Ibn Numayr mu ne nettali nañu ba léegi Ibn Numayr de Muhammad ibn Abdillah Ibn Numayr al-Hamdani Abu Abdirrahman ah, al al al Kufi rahimahullah génn àddina deux cent

naka noonu ki nga xamante ne mooy Abdallah ibn Numayr ñoom ñii ñëpp rahmatullah alal jami' an Ubaydillah gis nañ ko sax mooy al-Umari bi surtout Asim ibn Umar radiyallahu ta'ala anil jami' an Nafi' gis nañ ko sax an ibn Umar radiyallahu anhu al jami' anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha an tutalaqqa as-sila'u hatta tablugha al-aswaq voilà fii nii la ko ne dañ koy woowe it alhamdulilah talaqil jalab al jalab dañ koy woowe mooy ñay indi seeni marché li di ko indi ngir jaay ko nga dem dab leen waaw léegi moo tax bunt boobu la kitaabul buyu baabu tahrim talaqil jalab voilà foofu la hadis bi ñu nekk moom la njëkk indi muy xam mo surah yee ko def mais imam muslim hadis boobu mooy bii moo ñoo ci njëkk hmm? mu ne yeneen saa tere na ñuy dem di intercepter di dajeeg marché li lu dul hatta ba ni nga xam ne tabluga lay dajee lay lay agsi al aswaq li nga xam ne mooy marché yi mu ne wa hada lafz ibn Numayr imam al uh, Muslim rahimahullah mu ne lii mooy kaddooy ibn Numayr mu ne waaw mooy Abdallah la la bëgg a wax wala rahmatullahi alayhi wala ubaydillah wala kii ki nga xamante ne mooy doom bi di muhammad ibn abdillah boo ci wax baax na rahmatullahi ala al-jami wa qaala al-aaxaraani mu ne ñeneen ñaar ñi bu dee muhammad la muy sëriñam direct boobaa abu bakr ibn abi ibn abi shayba lay doon ak ki nga xam ne mooy muhammad ibn musanna bu dee nag ibn numayr beneen bi mooy abdallah la ci jublu muy bàyyi muhammad mi sëriñu imam muslim bu boobaa al-aaxaraani ñi mooy ibn abi zaida ak yahya ibn sa'id alhafizul qattan rahmatullah alayhi jam mu ne ñaaneen ñaar ñoom dañ ne inna nabiyya kene yonent bi alayhi salaam naha terana an talaqi ci ñuy dajeek ñi nga xam ne ñooy ñuy jaay marché bi mi daal di leen intercepté laata ñuy haksi kon loolu la léegi ñu jàll ci deuxième hadith muy mille sept cent 77 muy hadisu mawlana ibnu abbas radiyallahu anhuma bim ne yeneen saa sam nee na la tatalaqaw la tatalaqaw rugman wala yabi hadirun libade faqala lahu tawus ma qawluhu la yabi hadirun libad qala la yakunu lahu simsarun léegi boobu dañuy gis hmm? léegi dana muttafaqun alayhi léegi laaj bu njëkk mi mooy est-ce que ñoom ñaar dong ñoo kaa solo ñu ne la déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal di sëriñu Hanbali yi daal di woon na koy solo lu jiitu rahimahullahu ta'ala waaye na ko al imaamu Abu Dawud seen mbokk taalibe ak al imaamu an al imaamu Ibnu Maaja Muhammad ibn Yazid al-Qazwini rahmatullahi ala al-jamii' al imaamu al-Bukhari rahimahullah kitaabul buyuu' baabu hal yabii'u haadirun libaad voilà ak baabu man karaha an yabi'a hadirun li baadin bi ajr ak baabu nahyi an talaqi rukban voilà <laughs> voilà mu ngi noonee léegi Ibnu Abbaas radiyallahu nañ xool imaam al-Buxaari rahimahullah mooy xadis bu njëkk bi léegi mu ne kon kitaabul buyuu nañ gis benn rek ba kitaabul buyu' baabun hal yabi'u haadirun li baad bi ghayri ajr hmm? <laughs> mu ne haddathana Salt ibn Muhammad mu ne nettal nañu imaam Abu Abdillah al-Bukhari suñu sëriñ di Salt ibn Muhammad ibn Abdirrahman ibn Abil Mughira al-Basri uh, rahimahullah al-Kharki rahmatullahi alayhi génn àddina vers les années deux cents rahmatullahi alayhima qaala mu ne haddathana Abdulwahid mu ne kii ne tam Abdulwahid di Abdulwahid ibn Ziyad al-Abdi mawlahum Abu Bishr ñi na Abu Ubayda al-Basri si yowoon ci ah Saqafi rahimahullahu ta'ala génn àdduna 176 am na wuute rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Ma'mar mu ne nettal nañu Ma'mar di Ma'mar ibn Rashid wa Ma'marun wa waladul Mubaraki wa Ma'marun wa waladul Mubaraki di Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani Abu Urwa ibn Abi Amr al-Basri al-Yamani al-Yamani as-San'ani rahimahullahu ta'ala gane àddina 96 génn àddina 150 rahmatullahi alayhi an Abdillah ibn Tawus mu jële ci Abdullah ibn Tawus ibn Kaysan al-Khawlani mawlahum al-Yamani Abu Muhammad al-Abnawi al-Yamani rahmatullahi alayhi génn àddina la 132 rahmatullahi alayhi an abihi Abdullah jële ci baayam di Tawus ibn Kaysan Abu Abdirrahman al-Yamani al-Himri al-Himyari mawlahum al-Farisi al-Khawlani rahmatullahi alayhi génn àddina la cent quatre ne woon taalibu bu mag ci Mawlana Ibnu Abbas kon mu jële kon an abihi an ibni Abbas mu jële ci sëriñam di Ibnu ni Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Qurashi al-Hashimi Abul Abbas newoon cousin wu Yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi gare àddina keroog ci champs bu Abi Talib bi nga xam ne ci la waa Quraysh daal doon embargo Yonent bi alayhi salaam ak képp ku ko jàppale ci diineem ji fekk mu nga woon Makkatal Mukarrama fukkeelu at ginnaaw bi ñu yónnee Yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon mu ngi gën a àddina ñetti at laata gàddaay bi radiyallahu anhu génn àddina soixante-huit am na wute fële ca madinatu Taif radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la talaqaw rukban wala yabi'u hadirun libad qaala fa qultu libni abbas radiyallahu anhuma Taawus mooy wax ma ne mais Ibn Abbas ma wax ko <laughs> ne ko mais ma qawlu la yabi'u hadirun libad li li li ba li li li ba de ah man na nekk laa yabi' ak laa yabi'u ah ah wala yabi'u laa talaqaw rukban wala yabi'u hadirun li ba hmm, mu ne léegi ma laaj man nag ma laaj ne ko waaw eh, waaw li Ibn Abbas <laughs> eh, waaw waaw ah, waaw mais bu dee ne lan la jublu ci bu ab citadin ku dëkk ci dëkk bi jaay ab kaw kaw xaala ne laa yakunu lahu simsaara mooy bu mu nekk ab l'intermédiaire ab courtier kuy dox digganteem ak nit ñi nga xam ne ñooy waa marché beeg ñi mu wan a jaay ca marché ba déedéet waaw Allahu akbar kon nag mu wallahu ta'ala alam léegi ñu xool al imaamu Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaj rahimahullahu ta'ala mu ngi woon di buntu biñ gisoon biñ nekk boobu ba léegi fi la dajale woon kitaabul buyu baabu tahriimi bay'il haadiri lil baadi mu ne wa haddathanaa Ishaaq ibn Ibraahiim wa Abd ibn Humayd mu jëloon ko moom Muslim ci ñaari sëriñam ku njëkk di Ishaaq ibn Ibraahiim ibn Makhlad ibn Ibraahiim ibn Abdillah ibn Matar ibn Ubaydillah ibn Ghalib ibn al-Warith ibn Ubaydillah ibn Atiyya ibn Murra ibn Ka'b ibn Hammam ibn Asad Abu Yaqub al-Hanzali at-Tamimi al-Marwazi an-Nisapuri siiwe woon ci Ishaq ibn Rahawiya gane àddina lan 161 génn àddina 237 rahmatullahi alayhi mu ne waa soo beneen sëriñ di Abd ibn Humayd muy Abd ibn Humayd ibn Nasr Abu Muhammad al-Kissi rahimahullahu taala gane adduna après les années cent soixante-dix génn adduna deux cent quarante-neuf rahmatullah alayhima qaala mu ne ñoom ñaar ne nañ haddathana Abdurrazzaq ñu ne ki leen nettali ma Abdurrazzaq di ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari mawlahum al-Yamani Abu Bakr as-San'ani gane adduna cent vingt-six génn adduna deux cent onze rahmatullah yani qaala mu ne akhbarana Ma'mar mu ne gis nañ ko sànq muy wa waladul Mubaarak Ma'mar ibn Rashid rahimahullah Abu Urwa al-Haddani rahimahullahu ta'ala an ibn Tawus mooy Abdullah ibn Tawus an abi mu jël ko ci baayam di Tawus ibn Kaysan gis nañ leen sànq amnanullah lil jami' an ibn Abbas radiyallahu anhuma gis nañ ko sànq annahu qala naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an tutalaqqa ar-rukban wa an yabi'a hadirun libad qaala fa qultu libni abbasin radiyallahu anhuma maa qawluhu xaadirun libad qaala laa yakun lahu simsaar voilà mu ngi noonee waaw wallahu taala a'lamu bis-sawaab léegi nag <laughs> aw oh. euh, am na am na benn affaire bu ñu fàtte woon am na benn affaire boo xam ne dafa am <laughs> yenn boroom xam-xam yi ne non attends xaajurul li baat nag baat boobu ça ne veut pas dire kaw kaw kese <laughs> c'est pas que <laughs> kaw kaw bu jóge fee jëli marchandise ma ñu ne waa ji bu dee ci dëkk bi la dëkk am ay marché bi li muy jaay mais xamul marché bi ko kooku nga yem di dajeeg moom ci la ah, am na lenn ci borom xam-xam yi <laughs> yéen wax loolu dañ daan parce que maanaa bi moo ci ne waaw maanaa bi mooy bu ñu nax waa ji kaw kaw bi te bu ñu lor waa marché bi hmm, waaw léegi nag mbir mi nag ñu ne leen lekke lekk lekk waaw waaw mooy que li ëpp comme que ñu ëpp ñu doon def lool kaw ga lañ doon jóge looloo tax. te al lool euh, mu nekk mafhumul ghalib kon mënoo ci dégg ne bu dee ko dëkk ci dëkk bi waaye xamul marché bi amay marché bi bi muy indi ci marché bi nga dab ko te kooku bokku ci ñu ne la askay ci la am na ñuy wax lool <laughs> ndax maanaa bi nekk kële day nekk ci waa ji ah loolu Shafi'i yi ñoo koy wax ak bi yi ima Maliki yi nag dañ ne non non lii nii bokku ci ah il faut mu nekk koo xam ne ci kaw gi la. parce que quand même li baat la wax quoi yone saa sam li baat <laughs> waxul laa yabe xaadir euh, euh, euh, xaadirun li xaadir waxul loolu kon nag saa yi wax yi dañoo am solo waaw <laughs> ah, Allahu akbar waaye jële nañ ci imaam Maalik tamit lu mel ni wax bu njëkk bi wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab ilayhi al-marji'u wal léegi ñu ñëw nag ginnaaw kon taxrij baa ngoog gis na ñaari xad suñu ñaari xadiis yi walillahi alhamdu wal minna léegi ana lëkkaalim ak suñu bunt bi nga xam ne fi la ko al imaamu al indi ñu ne la premièrement lëkkaale bi mooy bi muy lim baabu tahrimi bayil xaadiri lil baadi wa talaqi rukbaan ñu ne la leer na talaqi rukbaan mooy deuxième ci lu xam ne daane lool dafa xaram ndax yonent bi saa saa moo ne laa tatalaqaw sila hatta yuhbata biha ila al aswaq waaw bu leen intercepter marchandise mi bu leen dem di ko dabi lu dul mu agsi ci marché bi hadis beneen bi mu ne tàmbalee ko tamit la tatalaqawu rukbaan muy at nahyu te an nahyu mutlaq yaqtadi at tahrim waaw tere bu doyal ci sharia day wane loolu dafa xaraam kon lii moo tax imaam an-Nawawi daal di ko fi indi bu ñu waxee lii léegi nag ñu ñëw ci masala boobu ñu ko guddal insha allahu mooy mais lan mooy problème léegi lan mooy àtteem imaam an-Nawawi moom comme que moo bind téere bi li mu wax moom la ñuy njëkk utal lay lu tax te indi na xadiis yi ak fan la xadiis yi mu indi fan ngay gisee istidlaalam tegtalam luy wane ne moo tax mu tudde ñu bind bunt bi loolu ngay njëkk a def léegi même bu dee àndoo ci loolu foog nga def ko yow miy sara ba pare ngir wan imaam bi bind téere bi lan mooy xikma lan mooy sagesse bi tax mu indi tudde nii xadiis ne dafa sib moom sib la moo tax tout le temps yeneen ñu naan la da moom dana sib waaye après dañ xool est yeneen loolu waxu ñëpp la da ngay fexe utal ko lay leeral ko wane istidlaalam fi mu tegtaloo ci xadis yi mu indi di wane dañ koo sib après rek da daal di ñëw nag indi nag masala bi d'une façon général nag ci boroom xam-xam yëpp nga gis bu boobaa imam moom lan moo position am boobu ñan ñoo ci ànd ak moom ak ku ci àndul ak moom wallahu taala alam kon nag ñu jàll ci masala bi mag bi muy bii